gisoon nañu mooy masala bi taajoon nañ ko tegoon nañ ko muy est-ce que kuy toog mën naa jiite ñuy ñuy taxaw gisoon nañ ne euh, ku mel ni maaliki yi ñoom dàmbale dañ ne lool man da nekk waaw loolu mooy madhab bi gën a siiw ci ngiiru imaamu Maalik même waxoon naa la ne imaamu Maalik même bu dee ne nettali nañ ci moom leneen waaw loo xamante ne nii wute naag wax ji waaye lii mooy li gën a siiw ci ngiiru al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi beneen wax bi mooy mën naa nekk moo koy toog mën naa jiite sauf que jiite mooy ñi ne mën naa nekk mooy xanafiya yi shaafiiya yi ak xanaabila yi alayhim muy waa jumhur léegi gannaaw bi ñu nee mën naa nekk seen biir nag ñoom ñu wute ñu wute ci nan mooy ñenn ñi ne muy xanafiye yi ak shaafiiye yi raxmatullaahi alayhim ñoom dañu ne bu dee ne kiy jiite dafa toog ñi muy jiite o képp ku ci mën a taxaw il est obligé il mu daldi euh, mu daldi taxaw képp ku mën a taxaw day taxaw waaw loolu mooy waxu xanafiye yi ak shafi'iye yi rahmatullahi ala aljamii mu am beneen wax muy waxu al imaamu ahmad moom moo wutee kon ñeneen ñaar ñi ndax ñett ñi ñoo bokk wax ne mën naa nekk léegi ñaar ñi muy ñaar ñu mag ñi xanafiye yi ak shafi'iye yi rahmatullah alayhi ñu ne kiy jiite bu dee dafa toog ñi muy jiite dañuy taxaw obligé par force ku ci mën a taxaw rek da taxaw kantaal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhim moom dafa jàpp ne bu dee ne imaam bi dafa commencé julli ji taxaw am lu xew ci ginnaawam keneen ñëw war koo àggale julli ji toog bu boobaa ñi mu doon jiite coroon a ñoom dañuy taxaw bu dee nekk imaam bi daf ko commencé woon toog ñoom dañuy continuer toog te lii waxoon nañ la mooy mazhabu al imaam ahmad muy xanaabila yi te moom la ku mel ni ñoom al imaam ibnul mundir ibnu xuzayma ak al imaam ibnu hibbaan rahmatullah alayhim lii lañ ànd waaye mooy mooy mazhabu zahiriya yi mazhabu zahiriya yi ñoom eh, zahiriya sax ñoom seen wax gi ñoom mooy ñi leen gën a niroon al imaam Ibn Hazm bu toogee dañuy toog par force waaw ku buy toog ngeen di toog laa wax kiy jiite moom bu toogee moo tax mën nañ leen dugal fii <laughs> léegi nag loolu waxoon nañ kon yii nii avian mooy lii mooy wuute boroom xam-xam yi ku nekk lii nga wax léegi ana ñu war nag jàll nag ci deuxième étape bi te suñu waxtu ci jataay bii weesu may ñu ko woon ñu war ko àggale nii war cee dugg mooy ana nag ku nekk ñu ne la mooy liñ defoon dañuy njëkk jël waxu Maliki yi parce que comme que Maliki yi ñoom dañoo beru mooy dañoo beru rapport ak ñeneen yi mooy ñoom euh, ñi ne man da nekk mooy lijjanti seen wax ba pare dóora ñëw nag pour xool ñi nga xam ne nee nañ man na nekk léegi ñoom wuute gi nga xamante ne nii moom lañ wuute fan la jóge waaw ah kon kon dañuy commencer tey mooy duñ commencer xanafiye yi ak chafi'i euh, yi comme que xanafiye yi ñoo mag fañ bokk ñoom lañ doon commencer mais lii dañoo bëgg comme saa bu ñu jëlee maalikee yi ñoom seen wax li tax ñu ne li waaye ma ne ma ne eh, eh, eh, eh en fait kuy julli toog mënula jiite kuy taxaw ku mën a taxaw bo ku taxaw voilà loolu man da <laughs> léegi ñoom wax ji mooy ana léegi fan lañu teg seen wax ji ñu ne la maalikee yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne seen premier dalil ci affaire ñoom lan mooy seen tegtalwaay mooy xadiis bi nga xam ne ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi moo ko soloo xadiis bi nga xam ne moom laal imaam ad-Daaraqutni daal di soloo mu jële ko ci xadiis bi mursal la nag waaw xadiis bi wal xadiisu mursal ñu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa wax laa ya ummanna axadun ba'di jaalisa laa ya ummanna axadun jaalisa a ah, mooy laa ya umman na bu mu jiite ahadun kenn ba'di ginnaaw man alayhi salaatu wassalaam jaalisan mu toog waaw mooy bu kenn ku toog di jiite mooy to di jiite di ñi toog déedéet mu ne loolu bu ko kenn def sama diggal sama sama ginnaaw waaw ndax xadiis boobu ndax xadiis bi al imaam ash-Sha'bi moo ko nettali ash-Sha'bi moo tax mu nekk mursal mooy imaam ash-Sha'bi du du lan lan la taalibi saxaaba la radiyallahu anhu moom moo ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam en tout moom lañ nettali ne moo ne qaala moo ne laa ya ummanna ahadun ba'di jaalisa bu kenn jiite sama gannaaw ji toog loolu benn wax la ñu ne ah te loolu jële nañ ko wax ju mel noonu ci al imaam al Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu mu ne maa ya'jibuni an yusalli al imaamu bil qawmi juluusa mooy bëgguma te yéemuma imaam bi di jiite nit ñi toog waaw kon loolu lépp lan lay wane que ni lii nii euh, day day wane ne kon lii nii yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ci lu leer te saxaaba ku mel ni al im euh, euh, ki Seydina Mughira wax na lu xam ne xadiis bi kese doon nañu waaye dañuy lii dañuy kii gën a dëgërloo ñu ne xam nañ ne c'est sûr que di ngeen ñu ne waa yéen attendez mais yéen xadiis xadiis bii nii ñu gis nii nag te boo ñëw di fii te yeneen ci saam dafa toog ne mais loolu simple hein mais loolu ci jagle yonent bi alayhi salaatu wassalaam la loolu jagleem la keneen kurut moom manu koo def hada min xususiyatihi alayhi salaatu wassalaam waaw waaw ñu ne loolu jagleem la ñu ne jagleem la te nag jagle yonent mi alayhi salaatu kenn mënu ko teeroy waaw ñu ne looloo ko <laughs> Allah léegi ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne déedéet ñu ne leen mais yéen attendez parce que euh, seen wax jagleet bi foog ngeen leeral quoi pourquoi ngeen naan leen lool rek ngeen am non bàyyi leen ñu laaj leen benn laaj ba pare parce que ça sera trop simple mooy euh, la moo tax ngeen ne jagleem la ñu ne wax jii nii euh, li nga xam ne mooy wane ne jagleem la mooy que ne saxaaba yi radiyallahu anhum xulafaa ur-raashidun yi amul kenn ko mas a def loolu ginnaaw moom alayhi salaatu wassalaam comme que jagleem la nag mooy kon kenn mënu ci koy roy wala sax bu ñëw sax d'accordoon ne amoon na mooy waxam jim ne laa yusalliyanna laa ya ummanna ahadun ba'di jaalisan moo folli jëf jëm jëfoon te wax jam waxoon parce que dañ leen naan eh, eh attendez parce que yéen ñun gis nañ fi bii passé kenn ne yonent ma lay saa saam dafa yéegoon fas daanu hein doon julli toog nit ñi ñëw ci ginnaaw te xadis yooyu yépp ci saxiixayn lañ ne yéen lu ngeen def xadis boobu mu toog ñoom ñu ñëw taxaw saxaaba yi ñëw taxaw mu ne mu def leen siñ toog leen ba pare mu pa mu pare ne leen wa ida salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'an wala fa ida salla jalisan fa sallu julusan ajma'an ajma'un bu ki leen di jiite jullee toog na ngeen jullee toog yéen ñépp fan ngeen ko ñu ne loo ñu ne xadiis boobu ñu ngeen koy def ñu ne loolu dañ koo nasaxal te waxoon nga fi bii weesu këne ku mel ni al imaamu ibn Hibbaana rahmatullah alayhi neewoon na lii mu ngi xawoon ci l'an ci gàddaay bi ginnaaw gàddaay yonent mi alayhi salaatu salaam kon waxam jiini laa ya umman na ahadun ba'di jaalisan day folli wax bi ñu ne te bokk na li koy gën a wane mooy xulafaa raashidun comme niñ leen waxoon sànk rek ci côté na jagle yonent mi alayhi salaatu salaam kenn ci ñoom defu ko waaw léegi nag ndax bu amoon ñu tëra dees na ko toxal noonu ah dees na ko doxal te yonent bi alei saatu salaam liy wane na jagleem la parce que xam nga maalikee yi euh, euh, fii nii dañuy d'accord na yonent bi alei saatu moo jiite mais dañu ne li tax moo jiitoo mooy xam nga wax naa la jotaay bi weesu ni ñu sooboo ci xadiis yu wuute yi benn mbooloo ne ñoom dañuy nootal que ne moom moo doon jiite beneen mbooloo mi ne Seydina Abu Bakar doon jiite beneen mbooloo mi def jamono boole ñaari hadith yi Maliki ñoom d'accord nañ que ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo jiite ñoom loolu lañ dëgëral waaye dañu ne sauf xam nga lu tax mu julli toog malgré ne waxoon na sama ginnaaw mooy ginnaaw la mu defoon doon ne leen woon ngeen toog bu kenn jullee bi sama gannaaw toog ah. bu kenn jiiteeti bokk sama gannaaw toog moom mu def ko parce que moom yonent bi aleyhi salaatu salaam kenn amul droit jiitu ko waaw parce que mënuloon a taxaw toog rek la manoon moo tax mu toog ba nga xamante ne nii nag kenn amul droit jiite ko parce que mooy rasulullah yaa ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday wa rasulihi ah kon kenn mënu koo jiitu moo war a jiite te mooy jiite fekk mu koy man te ñëw na agsi na ni mu ko mane la koy defee waaw te moom ni mu ko mane noonu la gën a mate moom ci moom waaye nag keneen manu ko cee roy voilà ñu ne loolu suñu ñetteelu dalil la laa wax boo xamante ni nii moom fokk ngeen boole ko ci affaire bi waaw léegi euh, ñu ne leen est-ce que am ngeen leneen est-ce que am ngeen leneen ginnaaw seen jagle gi ak dañ koo folleeg dañoo folli lam ne woon bu bu jilee ngeen ji bu jiitee ngeen tooga ah loolu nu ngeen di def ñu ne ñun daal mooy que lii mooy suñuy dalil ci gàttal ndax dañoo bëgg a may ñi ci des ñu mën a wax ci gàttal lii mooy suñuy dalil waaw jagle yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak li wax ci mu wax ju leer laa ya umman na ahadun ba'di jaalisa ak li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne li koy gën a feddali mooy ne amul kenn ci xulafaa ur-rashidun ni ginnaawam koo xam ne moom ñëw na jiite ñu toog kon mooy bu ko man loon doon ut ku ko ku jullit ginnaawam comme ni Seydina Omar ibn al-Khattab defoon bi biñ ko jamee waaw mais toogul julliwut toog ñu xam ne kon loolu man dane léegi nag euh, ñu ne waaye yéen waa jumhur ah yéen nan ngeen di tontoo xadiisu ñoom si ñoom euh, tegtalu maalikee yi nga xam ne ñoom wax nañ li tax man da ba pare am na leen affaire ñu ne may leen ñu am na kanta fa sallu julusan googu même buñ ñëwee sax ba d'accord ne lii folli buñ ñëwee ba ba ne bon yéen da ngeen bañ ne folli ko mais julusan googu mooy bu dee jamono ji muy mooy moom bu toogee mooy jamono ji muy wax toog gi ah mooy dañ koy yenn ci bu dee tashahhud gee tax ñuy wax waaw waaw ba pare ñu ne am na beneen affaire boo xam ne dañ ko naroon a fàtte mooy ne loolu nag dañuy ñëw ak yéen ci ponk yi ponk julli mais taxaw ci la wala déet takbiratul ihraami wal qiyaamu laha qiraatul fatiha wal qiyaamu laha loolu lépp mooy taxaw yooyu lu farata la ne leen waaw waaw waa léegi ana ah ki nga xamante ne nii moom da koo man naka la ki nga xam ne manul yooyu di ko jiite ndax kat jullit ki nga xam ne moom manu ko mooy matul mooy jullit imaam boo xam dafa feebar comme ku daanu cib sareet imaam bu daanu cib sareet tànk ba damm wala mu doon dawal bicyclette tànk ba damm wala mu doon daw mu doon course daal di tànk ba damm kooku noonu bu ñëwee di jiite bu ñëw di jiite ah ngeen ne ko moom mu toog mais toog toog farata la te kii jiite dafa war a nekk ci axwaal yi gën a mat waaw yi ñi mu gën mate la war a nekk moo tax yeneen ma lay sa sam naan fa ida raka farka'u kon moom dañuy def li ñuy def lañ ko ciy topp mais bu dee ne moom manu ko ñi ko man ñooñu ñi man loolu lépp ñoom ñoo war a jiitu waaw ndax yooyu ay arkaan lañ ki man arkaan yooyu du bàyyi koo xam ne moom manu ko di ko jiite way ñu leen léegi est-ce que pare ngeen ñu ne waawul baax na parce que yii ñaar yii nii dañ ko ci bëggoon njàmbaas bala ngeen bala ñoo jox euh, la parole ano nos kii euh, cher euh, mbokk xanafiye yeeg saafiye yeeg xanaa bi lay rahmatullah alayhim kanta mbooloo moomu ñoom ñu ne non ñun c'est premièrement mooy xadis bi ngeen njëkk a wax waaw xadis bi ko soroo nga ne yow ma ne la non imaam ad-Daaraqutni de moo ko soroo rahmatullah alayhi yow xadis bi ci kan la jaar ma ne ah, déggoo ko sànq ash-Sha'bi al imaam ash-Sha'bi de moo ko moo ko kii imaam ash-Sha'bi de rahmatullah alayhi moo ko wax. ñu ne la lool kon xadiis bi lan la mursal ñu ne la waaw ñu ne ñun xadiis yi ñu am fële mursal la wala muttasil xadiisu sayyidatu sayyidatu Aisha beeg ñoom sayyidna Jaabir rek sayyidna Anas no kii waaw radiyallahu anhu bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di wax ne fa ida salla jaalisan fa sallu juluusan ajmacuun fa ida salla qaacidan fa sallu ah qucuuda bu dee imaam bi dafa toog yéen na ngeen toog innama jucila al imaamu li yutamma bi loolu ci saxiixayni benn bu mujj bi nekk qu'udan boobu ci sax imaam muslim beneen bi saxiixayni yi ak yeneen yi ak ci sunan yi ah du ci la ne mais loolu gënu la dëgër seen lii loolu benn côté la mais ñun sax yooyu yëpp dañu koy sonn duñ ci sonnante mooy seen xadiis bii nii wérul ñu ne leen ha ah? ñu ne mais est-ce que xam nga ash bi kan moo ko jële ci moom ñu ne kan ñu Jaabir al-Ju'fi Jaabir al-Ju'fi mi nga xam ne al imaam Abu Hanifa da ne waa ji kàccikat bu mag a ngoogu <laughs> matruuk la kaddaab la jaabir al-Ju'fi men kaddaab la <laughs> moo tax <laughs> al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne xam nga ci beneen mbooloo mi la bokk <laughs> mu ne qad alima man ihtajja bi hadha anna la hujjata fihi li annahu mursal premièrement wa min riwaayati rajulin yarghabu yarghabu ahlul ilmi an riwaayati anhu yaani Jaabir al-Ju'fi al imaam ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi mu ne mu ne eh, ñi nga xamante ne nii de xam nañu bu baax qad alima man ihtajja bi haaza anna laa hujjata fii ñii sukkandikoo xadiis bii xam nañ ni xadiis bii amul dara luñ ciy sukkandikoo amul dara luñ ciy sukkandikoo mu ne xam nañ ni amul dara lu ñuy sukkandikoo fii parce que mursal la xam nga al imaam al Shafi'i comme waxoon nañ la ko fan yi àndul ci mursal lu dul mursalu ku mel ni ñoom al Sa'id ibn al Musayyib rahmatullahi alayhi ndax ay maraasiiram daanaka bañ ko toppee boo ko càmbaree yépp mooy am na jokkaloon a feneen te jokkaloon a lool te mooy aviu muhaqqiquuna minal minal minal minal minal minal muhaddisiin rahmatullah alayhim mooy mursal luñ ko d'accord loolu bu dee côté boobu ñee mën nañ leen mais yéen bu ngeen ko d'accordul nag après ñun garaawul ñun garaawul ñun dañ koy d'accord ñun maaliki yi waaw <laughs> dañ koy d'accord <laughs> kon jàll leen ci leneen al imaam Shafi'i ne loolu benn la wa min riwaayati rajul en plus que ça que ni mursal la mais nettali la boo xam ne ki nga xam ne moo ko nettali mu ngi jaar ci góor boo xam ne waa bo ahlul ilmi yarghabu ahlul ilmi an riwaayati am boroom xam-xam yi bañ nañu bi jële ci moom te ka en plus al imaam Abu Hanifa xamoon na ko nee na moom akzab moom kii kazzab la ja non jaabirul jo al fii nii mais kazzab la kii wax katulu amul la waaw <laughs> ndax moom loo boo ñëwee loo bëgg mu indil la xadiis rek ci say masala mën na lu koo indil say xadiis saway <laughs> waaw kon kooku nga xam ne matruuk la matruuk moo fi nekk kon yéen seen première dalil boobu évacué nañ am matruk moom kon laa ya um man na ahadun ba'di jaalisan loolu seet leen leneen kantaa leneen li ngeen wax hein kënee xadiis bii nii day tekki ne lañu Euh, lañuy lañ la lam waxoon xew-xew bi comme lima imam wax bu doon ne cinquième année bi la xewoon que lii da koy nasaxal dañ naa la de toute façon manu fee nasaxal dara waaw waaw manu fee nasaxal dara manu fee nasaxal dara parce que dëgërul bala ngay sukkandikoo ci dara nag day dëgër waaw kantaa li ngeen xam ne léegi ñu ne ay way léegi jàll leen ci beneen biñ leen lii wane ne loolu dañ koo nasaxal mooy saxaaba yi xulafaa ur-rashidun kenn ci ñoom defu ko kenn ci ñoom jiitewul daldi toog waaw waaw ñun xam nañ ne du ñoom ñooy na saxale waaye loolu day gën a dëgëral bi wane que ne mbir mi le fait ñoom ñu sax ci loolu masuñoo di toog di di di di jiite kenn loolu day jàppale wax ji ñu wax waaw léegi ñu ne leen waa jumhur ne bi adamu naqli laa yadullu ala adami alwuqu' araftum dhalika ya saadatu almalikiya xam ngeen ko mooy ñàkk a ñàkk a toxal ñàkk relater ab fee est-ce que day tekki ne fee ba amul waaw man instant bii lii ngeen wax ñàkk koo toxal ci saxaaba euh, euh, xulafaa ur rashidun est-ce que loolu day tekki ne loolu ñoom loolu masuñu koo def te ñépp xam nañ ne adamu naq adamu naqli la yastalzimu adamu al loolu benn affaire lañ leen di njëkk a wax ñu ne leen même deuxième affaire même bu dee ñoom buñ d'accordoon ne sax masuñu koo def mais est-ce que ñoom defuñu ko day tekki ne baaxul que possible waaw pourquoi pas que ne ñoom xulafaa ur-rashidun yooyu Seydina Abubakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kan moo mais nañ dàqoo que ne suñu koo def mais est ce que nekkul na ñoom dañu est ce que loolu day wane benn yoon lay wane ne lii nii don mais lii nii moom eh du lu ñu war a def wala du euh, kenn dafa euh, du waratu la demee nii non non pourquoi pas yéen ngeen wax leneen yéen Maliki pourquoi rahmatullah aleykum lu tax waxu ngeen ne. peut-être ñoom dañoo doyloo ut mu wutu leen à la place ñuy jiite nit ñu toog ñu ut koo xam ne moom mën naa tax waaw ndax lan li nga xamante ne ni moom lañ xam que ne julli kiy toog ki toog julleem ci taxaw moo gën la julli bu dee ne mooy moo ëpp ngëneel te loolu ci fard ci fi naafila la kanta bu dee farata ku mën a taxaw amoo droit di toog waaw waaw waaw nañu gis ni comme que ñoom àgg nañ ci feebar bi nii di toog nañ ut koo xam ne rek dina taxaw bu ko defee sax mooy li nga xam ne sax amul kenn ku ciy wute est-ce que loolu day tekki ne lële mënu la nekk tekkiwu ko waaw kanta beneen bi ngeen wax que ne parce que yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kenn kenn waru koo mën a jiite kenn du ko jiite dañ naan non non non non non non parce que Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu jiitewu ko fi ah Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu mais jiite na yonent bi alayhi salaatu wal xadiisu te xadiis bi mu ngi saxiix yi yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am benn problème bu xewoon ci waa Lamsaar waxoon nañ ko fi fan yee benn quartier ci waa Lamsaar yi léegi mu dem war koo régler ji war koo lijjanti ji bi muy dem. am na riwaay yu ne moom moo ne Seydina Bilaal fekk euh, tisbaar bi door a jot ñu nodd tisbaar ñu ñëw yëgal ko ne ah sa saxaaba yi am na sa saxaaba yi ñu nekk ci waa saar ñoo xam ne dañoo jote am na ñoo xam ne jàppante woon nañ waaw léegi comme que tisbaar dafa jotoon yonent bi aleyhi salaatu salaam julli ba pare après euh, mu ne bi muy dem loolu nag euh, lii nii may wax nekkul ci saxiix yi mais bi sanadin saxiix wa qad rawaahu al imaamu ahmad muy ziyaada bii nii may wax euh, ak al imaam abu abu daawud ak al imaam ibn hibbaan rahmatullah alayhim bi muy dem dane seyna bilaal euh, idaa xadarat as-salaa wa lam aatika fa mur abaa bakrin fal yusalli bin naas moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam yàgg <laughs> yàgg naa digal naan ab moom moom bu fi newul rek na sa Abu Bakar jiite waaw ah, ah, bii bokk la bu Seydina Abdurrahman ibn Awf bu bu Seydina Abdurrahman voilà parce que maa ngi jaawale bu Seydina Abdurrahman dina ñëw ci bii bii nii dinañ ci ñëw eh, mooy wala nañ ko àggale pare après yu ñëw ci bu Seydina Abdurrahman na Awf voilà bii nii yonent mi aleyhi salaatu salaam doon jiite euh, nit ñi te xadiis bi nekk saxiixay ni mooy dafa yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa bi problème boobu amee dafa dem ngir rek léegi loolu mu ne Seydina Bilaal nag bu julli jotee te teewuma digalal ki nga xamante ni nii mooy Abu Bakar mu jiite nit ñi mooy bu tàkkusaan jotee ila xadaratil asr parce que lan parce que tisbaar la ñuy dóoru julli ñu ñëw ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam problème am na de sa saxaaba yu fële am na ñu fa jote de ca Madina ca kaw léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam ne Seydina Abdurrahman eh, Bilaal ah ida xadara ida xadarat al asr walam aatika fa mur aba bakrin fal yusalli binnaas mu ne ko yow bilaal bu julli jotee te teewuma ñëwuma mooy ak seeguma digalal ki nga xam ne mooy abu bakrin fal yusalli binnaas mu jiite nit ba julli tim eh, tisbaar jotee Seydina Bilaal nodd eh, ñu toxaw toog tuuti gisuñu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw ci Abu Bakar ne ko atusalliya linnaas ne ko est-ce mën ngaa jiite nit ñi Seydina Abu Bakar ne waaw waxu ko rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam ya'muruka an tusalliya linnaas daa ñëw laaj ko <laughs> waaw am na ci beneen riwaay dafa ñëw ne ko jiiteel nit ñi ne ko ah, yonent bi alayhi salaatu salaam de Seydina Bilaal dafa xool ne ah yonent bi alayhi salaatu salaam de ñëwul Abu Bakar man ngaa jiite nit ñi de kon mu jóg di jiite ba muy jiite yonent bi alayhi salaatu dafa kàbbaar rek yonent bi alayhi salaatu agsi di jiit di jaar ci sàppe yi di jaar ba agsi ci kanam ci sàppe bu njëkk bi nit ñi di di def si Seydina Abu Bakar ngir mu eh, dañ doon def comme di eh, tasfiix lañ doon def hein ngir di dóor seen loxo ci beneen loxo pour que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw na ndax <laughs> eh, kii Seydina Sa'd ibn euh, Sa'd as-Sa'idi mi nettali xadiis bi nee na Seydina Abu Bakar kaana laa wa kaana Abu Bakrin laa yaltafitu fi salaati bu doon julli doonu loon gestu waaw doonu loon gestu moom Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi bi mu déggee lool mu daal di gestu gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu def ko si ne ko continuer Seydina Abu Bakar tàllal loxo yi daal di reculer ba ci sàppe bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko doon wax naan ko mais bi mu paree mu ne yaa Abaa Bakr maa manaaka an tasbuta iz amartuka fa qaala Abu Bakr radiyallahu anhu maa kaana li ibni Abi Quhaafa an yusalliya bayna yaday rasuulillah sallallahu alayhi wa eh, mu ne yeneen tubaab yi saa bi mu paree sëlmal mu ne ko mais Abu Bakr lan moo tax bi eh, continué bi ma la waxee nga jiite nit mu ne ko parce yellut ci doomi Abu Quhaafa mu jiite yonent bi alayhi salaatu wassalaam après yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la xame woon leen xamaloon nit ñi ne leen mais maa li ra'aytukum akthartum tasfiq lan moo tax ma gis leen ngeen bari bi may ñëw maa ngi gis ngeen di ngeen di tasfiq di di ko pour yëgal ko ah mu ne leen man raabawu shay'un fi salaati wal yusabbih mu ne leen ci la leen jàngale leen dee leen def góor yi dañuy def tasbih voilà mooy subhaanallah ngeen di wax jigéen ñi ñooy def loolu ñoom ñooy euh, def li nga xam ne mooy tasfiix góor ñi nag ñooy def tasfi tasbiix ah ida naabakum amrun fal yusabbix ar-rijaal wal yusaffix an-nisaa léegi mu ne fii da leen ne fa innahu i e man raabahu shay'un fi salaati falyusabbih fa innahu idha sabbaha ultufita ilayhi wa innama tasfiiqu linnisaa léegi nag euh, lii nii ñu ne leen léegi yéen ana seenu dalil fi ñu ne mais pour tontu maalikee taxoon ñu tudd ko mais mooy ñoom ñoo ne yeneen tamale saa saam kenn waru koo jiitu eh, moom mu ne Seydina Abu Bakar ji continuer te mu taxaw ci sàppe gi Seydina Abu Bakar kay moom moo dellu gannaaw mais yonent bi aleyhi salaatu nee na ko continuer te yonent bi aleyhi salaatu bi la nekkoon ñu ne leen benn beneen bi ngeen ne luñ ko jiite mais Seydina Abu Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu jiite fi yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu dafa ñëw nekk ci biir sàppe bi Seydina Abu euh, bi bi bi mu agsee Seydina Abdurrahman ibn Awf nar a reculer mu def ko signe mu taxaw mu continuer julli bi yonent wala saa saam di paree la rakk bi ko rawoon mu daal di koy àggal jiitewuñu ko kon nag ñun d'accorduñ ci seen wax jooju naan parce que yonent wala saa saam dee sut ko jiite moo taxoon il fallait mooy jiite moo taxoon mu toog <laughs> voilà ñu ne yéen daa mel ni lii yéen amoon yéen maalikee yi. waaw yéen lii ngeen amoon ci ay dalil yoo xamante ne nii bu ci nekk tontu nañ leen waaw te lii yonent bi alayhi salaam daf koo def lii wane ne yéen lii ngeen fi wax nii yépp kanta ay da jagleem la voilà du jagle ah du jagleem gis ngeen fi keneen ku ko def du wax nañ leen xulafaa ar-raashidun defuñ ñu ne leen tontu nañ leen loolu waaye lu tax du jagleen ñu ne leen parce que solo nañ ko ci ay saxaaba yoo xam ne def nañ ko jamono yonent mi aleyhi salaatu salaam jiite te tamit def nañ ko ci ginnaaw waaw yoo xam ne radiyallahu anhum jiite nañu jamono yonent sallallahu alayhi wa ay nit toog waaye après yonent bi sallallahu alayhi taxaw te kooku bokk na ci Seydina Usayd ibn Hudayr ak ja Seydina Jaabir mi fekke woon ñaari waqaa yépp ak Qays ibn ibn Qahl waaw ak ki nga xam ne mooy Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaahu waaw ñoom ñépp ku nekk ci ñoom ñii solo nañ ci yow que def nga lii jiite nga nit ñi ba pare nekk xoolal xoolal ba pare toog ñu ne la kaay ñu wax la xoolal xadiisu kanta al euh, Seydina Usayd ibn Hudayr ah moom kii dafa solo Seyd pour Seydina Usayd ibn Hudayr al imaam Abu Dawud rahmatullahi alayhi waaye naka noon Seydina al kii imaam Ibnul Mundir soloo na ko bi sanadin boo xam ne saxiix waaw kene bu bu dee bu Seydina Abu Daawud bi as-Sijistaani rahmatullah alayhi dane dafa wax ne yaa rasuulallah inna imaamana marid qaala idaa sallaa qaa'idan fa sallu qu'uudan waaw sanad bii nii am na inqitaa d'accord nañ mais nañ jël bi ci kaw mooy bu imaam Abu Dawud bi am na inqitaa mooy danay moom Seydina Usayd ibn Hudayr danay yow ndawul yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam suñu imaam bi de dafa feebar mu yonent mi alayhi salaam ne ko bu jullee toog na ngeen julli toog sanad boobu wérul waaye nañ nañ la wax bi nga xam ne moom la al imaam nul mundir solo bi sanadin saxiix waaw foofu Seydina Usayd ibn Hudayr moom ci boppam moo ne moom moom lañ jëlee gën a doo doon jiite ay ñoñam fashtaka léegi mu feebar fa xaraja ilayhim ba'da shakwa bi mu feebaree mu génn ñëw ci ñoom ne leen nag ah man man manuma leen a jiite inni laa astati an usalli qa'iman faq'udu mu ñëw gaay ne ko bon malgré jiite ñu quoi yow daal même bu dee feebar nga jiitu ñu mu ne leen nag ah ah man manuma leen jiite taxaw de parce que damaa feebar kon nag toog leen yéen waaw mu julli fa salla bihim qa'idan wa hum qu'ud mu jullee ñoom toog ñoom ñu toog waaw ñu ne beneen kooku mooy Seydina Usayd ibn Hudayr rahmatullahi alayhi kanta Seydina Jaabir al imaam ibn Abi Shayba dafa soloo ci sanad boo xam ne al imaam al-Hafiz ibn Hajar nee bi isnaadin saxiix boo demee ci alfath lii nii yépp tudd na ko fa moom al imaam alxaafiz ibn hajar rahmatullah alayhim ci càllale boo xam ne nee na al imaam ibn abi shayba moo ko soloo bi sanadin sahih an jaabir mu jëli seydinaa jaabir këne moom dafa woppoon julli jot fa salla bihim jaalisan wa sallu ma'ahu juluusa mu jiite nit ña nekkoon ak moom toog nit ñi jullee moom toog loolu beneen te Seydina Jaabir moo nettali bokk na ci ñettali ba yonent mi aleyhi salaatu salaam feebaree ñu ñëw fekk ko ci mashruba googu ci kër Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha fu xaw kawe tuuti foo xam ne fa la newoon doon julli ñoom ñu ñëw di julli ci ginnaaw taxaw mu def leen signe ne leen toog leen benn bi mu leen tuutee kon ngeen def ni waa Ruum di waa waa Faris di defal seen buur yi di taxaw bu ngeen ji bu leen bu ngeen ñëwatee ah ki leen di jiite toog nangeen toog bu taxawee ngeen taxaw naa Jaabir bokk nañu ko se eh, nettali te moo ne Yonent mi alayhi salaam dafa daanu woon ci fas wi léegi ñu ne la Seydina Jaabir kon lii def na ko jiite ay ñoom ñu toog bu doon na am na ci mos Seydina Jaabir dina ko def mbir mi te arraawi bi ma rawaawaay jagleem la moom bu doon jagleem Seydina Jaabir mi fekk mbir mi ah raawi ki nga xam ne moo solo xadiis nag waay waay adra moo gën a xam waaye dinaa rawaa waaye li mu rawaa li mu riwaaya ñu ne leen beneen saxaaba Seydina Abu Hurayra waaw moom iftaani li laaj nañ ko mu ne lool mën naa nekk waaw ne julli ku feebar ne julli toog ñeneen ñi toog te sanad boobu it al imaam al nee na sanadam wér na waaw kon nag mu ngi nii ci kaw lii li mooy waxu waxu Maliki rahmatullah alayhi moom junul dëgër këni loolu man da nekk waaye am na nag benn affaire mooy buñ la nee junul dëgër tekkiwul ne sawaay pour génn ci xilaaf pour génn ci wuute mooy bu dee am na koo xamante ni nii moom mën naa taxaw imaam dina bàyyi kooku jiite même bu dee mooy mu def istixlaaf comme li yonent ma lay saar saam waxoon Seydina Abu Bakar mu daal di jiite te ci kaw noonu it day ànd ak riwaaye ñi nootal que ne riwaaye yi ne ki nga xam ne moo doon jiite mooy Seydina as-Siddiq radiyallahu anhu te bu boobaa mooy du am du am du am li nga xamante ni nii euh, mooy wute du am kenn du la ne mooy parce que loolu lu am solo la tekkiwul ne man bu ma àndee ñoom bu non bu ma d'accordal doy wan ne dama ne seen bos gën a dëgër non ñun dañoo jàpp ne seen wax ginul dëgër de suñu mazhab ñun ginul dëgër waaye riayatul xilaaf dafa am sàmmonteeg wuti yow loo xam ne boo ko defee am na ñu naan yow moo julli ji baaxul ñii naan julli ji baax na am loo xam ne boo ko defee ñoom ñépp dinañ ànd ne baax na def li ñépp naan baax na moo gën ndax génn ci wute dafa baax waaw tekkiwul ne man dama naan ku ko def dama naan noo julleem baaxul déedéet loolu am solo la kon loolu benn précision la kon ci kaw noonu insha allahu taala mooy waxuñu ñii ñoo gën a dëgër te tamit Euh, euh, yonent bi aleyhi salaatu xam nga waxoon nañ la ne gis nga àtte yii muy mujjee teg mooy feewu dundam la jeexi talu dundam mooy àtte yoo xam ne nasax duggu ci pour nga taxaw ne dañ koo nasaxal foog nga ne taarix te taarix bi xam nañ ko lii mooy li mu mujjee teg julli ta Anas nee na radiyallahu anhu te yonent bi alei saatu julli mooy dernier julli bu mu jullee maal xaw muy dernier julli boo xam ne dafa toog jiite nit ñi kon sawaay loolu ana na sax bu fi mën a dugg lenn kay moo tax Maliki rahmatullah alayhi beneen wax bi ne jagleem la walla boobu man na man na basculer affaire bi te jagleem boobu wax nañ la li tax du jagle parce que saxaaba yii ñu la fi tuddal ñoom daal dinañuy lan daal dinañ koy def ginnaawam kon nag def nañ ko bi mu fi nee def nañ ko ginnaawam ba pare di ko ifta loolu bu doon ne dafa nasax te ñoom ñu riwaaya solo que ne moom julli na toog wax nit ñi toog leen ba pare ñu riwaaya dernier bii que ne moom julli na toog ñeneen ñi en tout cas Sayyidina Siddiq taxaw radiyallahu te waxu ko toogal kon ñooñu ñoo la gën xam ne mos lii kenn nasaxalu ko te du jagleel yonent ba sa sa moo tax ñu def ko après ñu ko ci. léegi nag ginnaaw loolu nag ñu ñëw nag ci côté bi nga xam ne ñoom ñoo ne nag euh, <coughs> mooy bon. Euh, ñoom ñoo ne mën naa nekk ñi ne mën naa nekk ah ñi nga xam ne mën naa nekk léegi <coughs> eh, maalikee nag am na beneen wax boo xam ne bu am solo la boo xam ne eh, dañ naan imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom dafa dëgëral que ne bi alayhi salaam da doon dañ ko doon kii moom Seydina Abu Bakar a jiite waaw loolu day wane ne kon mooy li ñu wax ñoom day dox ba léegi waaw këne yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Siddiq moo jiite woon kon moom bu toogee garaawul parce manul woon a def leneen lu loolu loolu it dañ koy wax waaye en tout cas li euh, kii mooy ñoom li ñuy wax nii yi ñu gis nii te tudd ko léegi nag ñu ñëw nag ci beneen côté bi muy diggante kon di ñi ci des ne mën naa nekk mooy ñan Shafi'i Hanafiya yi Shafi'iyya yi ak Hanabila yi Shafi Hanafiya yi ak Shafi'iyya yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo jàpp ne léegi man naa nekk mais ñi ñuy jiite ñoom par force dañuy to dañuy taxaw waaw ku ci mën a taxaw da ngay taxaw ñoom moom pour gàttal pour jeexal affaire bi ñoom dañu ne fi ñu ko teg mooy ne la yeneen bi alei saatu salaam waxoon ngeen gis ñu gisoon ko nga tuddoon ko ci xadiis yi fa ida salla juruusan fa sallu juruusan ajma'un innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi wa ida raka'a farka'u wa ida rafa'a farfa'u wa ida sajada non wa ida raka'a farfa'u farka'u wa ida rafa'a farfa'u wa ida salla jaalisan fa sallu juluusa ah ak riwaaya bi ne bu dee dafa toog bu yii yépp na ngeen toog fa sallu qu'udan ñu ne yooyu yépp jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam bu mujj bii moo ko na saxal waaw parce que moo jiite waaw moo jiite te lool la ku mel ni ñoom al imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom loolu lañ dëgëral kenn affaire bi lool la léegi yonent bi alayhi salaatu salaam moo jiite te dafa toogoon Seydina Siddiq taxaw ñeneen ñi taxaw te waxu leen toogal wala boo nee li imaam Ibn Hazm doon wax dañ waxoon la ko <laughs> naan daan kan moo leen sax ñeneen ñi dañoo taxawal dañ naan la ne même buñ supposé mais Seydina Abu Bakar moom dafa taxawal est-ce que Yonent bi sallallahu def na ko signe ne ko toogal ko te pourtant ci ñoo taqaloo woon nii dañ koo teg ci wetu Seydina Siddiq ñu taqaloo nii moom taxaw bu doon ne la mu waxoon fa jala jalasa wa ida salla jaalisan fa sallu julusan day dox ba léegi konoonte kon yonent bi alei satu salaam dina Seydina Siddiq toogal dina ko def siñ ne ko toogal mu toog te nag mbiru yonent bi alei satu salaam dañuy jàpp li gën a li gën a mujj jàpp li gën a mujj mooy li li gën a mujj ci ay jëfam loolu la ñuy jàpp par ak li jiitu woon waaw moom mi waxoon loolu ne bu jullee bu imaam bi jullee toog na julli toog mais tey julli na toog jiite leen Seydina Siddiq taxaw ci wetam toog ko toogat kon luy da ko nasaxal waaw lii mooy dalil bi gën a rëy bi nga xam ne moom la euh, euh, kii nii euh, muy xanafiye yi ak shafi'iye yi rahmatullah alayhim daal di am ne lii moom moo koy wane moom waaw lii moom da koy wane waaw léegi wóoy la wóoy la problème lii kay leer na te moom la mujjee def Seydina Anas nee la mooy mujj dernier julli bu mu julli ñu ne lii mooy ci gàttal daal mën nañu yem nii ngir bañ a dina guddal waaw léegi mu des xana xanbali yi parce que lii la moom moom seen Shafi'i yi moom seen affaire simple na ak Hanafi yi mooy ne gis ngeen yeneen tubaab yi saa saa dafa jiite nit toog nit ñi taxaw te waxu leen taxaw leen boo mënee nit ñi feebar bee metti metti ba mënu leen def si Seydina Abu Bakar mi nekk ci wetam mën na koo def si waaw te defu ko waaw kon nag loolu day wane ne dañ ko na saxal àtte boobu dañ koo nasaxal ku ku kuy jiite toog ñi muy jiite ku ci mën a taxawit naka toog loolu jeex na amatu waaw kanta al imaamu ahmad eh, eh, dana déedéet déedéet man d'accorduma ci loolu xam nga ma ne la man nga ma rappeler wax bi man la baal ma rappelé la ko ah moom moo ne woon <laughs> dafa boole ñaari xadiis yi aljamu mooy liñ def dane <clears throat> li wax moom al imaamu Ahmad mooy xadiis yi yëpp benn nasaxalu ci benn d'accordul ci nasax gën bii daa abrogé beneen benn lañu abrogé benn lañ abrogé wul xadis bu nekk dafa ñëw ngir kaabu précis man nag damay utilise xadis bu ci nekk ci kaabu mu ñëw ñu ne ko bismillah ya ya imaamana ya imaamu ahli sunnati wal jamaa ya al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal mu ne premier xadis bi hein bu dee ne imaam bi dafa feebar wala mu daanu wala yu mel noonu tax ba manula jóg ah ba manula jóg mu daldi toog bu boobaa ñi niy jiite dañuy toog mooy def moo commencé julli bi noonu la ko commencé temps yi ay béykale yor wala dafa damm wala yu mel noonu moom bu ñu ñëwee bu jullee toog ñoom ñépp ay toog loolu mooy xadiis lii mooy xadiis Seydina ñoom Jaabir bi bi mu ne ak Seydina Anas ak ñoom Sayyidatu Aisha ishtaka nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent dafa woppoon julli ci këram toog nit ñi ñëw taxaw mu def leen siñ mi leen toog leen mooy lii ñu ne benn bàngoom noonu ñu ne ko waaw yaa imaamana ñu ngi déglu de mu ne léegi xadiis bi kantaa deuxième xadiis bi beneen kaala beneen kaala mooy bu dee ne imaam bi doon jiite dafa commencé taxaw bu boobaa ñi muy jiite ils sont obligés continuer seen julli yi ah taxaw il faut ñu muy jiite boobaa dañuy taxaw ak lu mën a xew après waaw mooy dañuy taxaw parce que imam bi leen jiite bi muy commencé dafa taxawoon waaw léegi ah ñu ne lii mooy beneen xadiis bi bi ñëw bi ci feebaru yonent bi salaatu salaam bi muy waaj a génn àddina ndax looloo tax saxaaba yi taxaw yonent bi alei satu salaam waxu leen dara ndax xam ne ne imaam bi ubbi woon ak ñoom julli ji dafa taxawoon hmm? mu bàyyi leen ñu taxaw waaw alors que bële moom moo commencé woon julli ji toogoon ñoom ñu taxaw mu ne leen toog leen waaw ñu ne ñun xam nga lii moo doon wax ñu ne leen léegi kon yéen daal xadiis yi daal nii ngi boole ñu waaw waaw te na sax moom bala nga koo wax mooy da ngaa mënula boole te lii mën nañ leen boole waaw cosaan ci mbir yi mooy adamu nas ñàkk a nasaxal abrogé texte lu ñëw rek nga ne ngay abrogé ñun mën nañ leen a boole maa ma mën nañ leen boole pourquoi pas duñ leen boole duñ leen duñ leen duñu jël bii bàyyi ba ci des dañuy joxe yépp lu taxoon ni ñëw ak na mu ñëwee. waaw te en plus ñu ne liy wane ne waa na saxal mooy kon ñoom buñ leen toppee ci loolu mooy Hanafi yi ak Shafi'i yi rahmatullahi mooy nasax gi kon deux fois la parce que taxaw lañ xame woon kuy ku mën a taxaw ñu lay jiite da taxaw yeneen ci malay saa saa ba mu daanoo ci fas wi di leen jiite ñu taxaw mu ne leen toog leen mooy nasaxal na taxaw gi nga xam ne farata la ku ko man def ko mu ne leen toog leen après yow toog boobu naka lay ñëwate na sa xalaat kon nit ci taxaw leen ba mu leen di jiite ci fin wu dundam comme li kii wax li fi li Hanafi yeeg Shafi'i yi wax ah na sax ñaari yoon loolu sori la ne waaw kon nag affaire baa ngoog affaire baa ngoog léegi nag lii mooy ci gàttal mbir yi sinon am na ñeneen ñu ko boolee leneen ah. am na ñoo xam ne ñoom ni ñu ko boolee dañu ne en fait digal toog bi lu ñu sopp la waaw dañ koo sopp kese kantaa taxaw giñ taxaw ginnaaw euh moom yonent ba lay saasaam ba mu toogee waxu leen dara doon wane loolu mën naa nekk waaye loolu moom boole boobu dese na kii ndax parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam parce que ci kaw lii mooy ñoom daf mel ni nit ki man naa kon day choisir waaw mooy kon digal que ne ki lay jiite bu taxawee bu toogee na toog kon loolu dañ koo soppoon alors que moo tax beneen bi bi ñu taxawee waxu leen dara ci fin wu dundam loolu day wane ne mën naa nekk loolu loolu lu sori la boolu bii moom dese naa baax parce que yonent bi saa saam dafa insister woon waaw dafa insister woon ci ñu toog waaw dafa insister woon ci ñu toog bu doon li natt bu kese la kon dugg leen insister noonu ba pare tour tourner wax leen ko. ne leen buy julli bu ki leen di innama ju'ila al imaamu li yutamma bi kon nag affaire bi loolu day wan ne non non lii ci gàttal mooy li nga xam ne mooy wax yi euh, al imaam Ahmad moom nii la boole affaire yi waaw ki nga xam ne mooy jiite ki nga xam ne mooy jiite bu dee ne ah dafa commencé toog ñi muy jiite dañu obligé toog bu dee ne dafa commencé taxaw lu mën a xew après ils sont obligés ñoom dañuy taxaw continuer taxaw même bu dee après daa am ku ko wutu koo xamante ne il faut mu toog mooy ki ko wutu moom day toog ndax man taxaw ñii nga xam ne ñoom la ñëw di jiite te fekkoon imaam bi leen jiite woon taxaw kooku day ñoom dañuy obligé taxaw mahma euh, taraa lu mën a xew ñoom dañuy taxaw waaw kon nag lii mooy li nga xam ne ñoom loolu la wax al imaamu ahmad rahmatullah alayhi léegi nag mu des waa ñaar yi moom ban moo ci gën a dëgër ñu ne la wallahu ta'ala alam waaye de boo seetloo al jamu awla al i'mal i'malu dalilayni awla de jëfe ñaari dalil yi mooy li gën a fekk mu ngi possible mooy li gën a nekk li nga xam ne mooy li gën a yey parce que bu doon ne toog bi dafa ëpp mooy lam waxoon ne bu jullee ngeen toog ngeen julli toog bi mu leen jiitee comme li wax sànk waxul Seydina Siddiq ne ko toogal déedéet te Seydina Siddiq dafa mujj moo nekkoon imaam bi waaye dafa mujj nekk ma'muum bi bokk ci ma'muum ni ñuy jiite te moom dafa taxaw yonent bi alayhi salaam toog te waxu ko toogal kon nag yonent bi alayhi salaam waxul dara dañ ciy gise ne kon moom parce que moom dafa commencé woon taxaw yonent bi alayhi salaam waxu ko dara alors que ca këram ca këram yonent bi alayhi salaam moo commencé julli ji toog ñoom ñu ñëw taxaw ma ne leen def leen siñ ne toog leen moo tax incha wax ji mooy li gën a dëgër waaye dañ lay wax liñ la waxoon sànq mooy num ci man di deme alxuruju anil xilaafi afdal fexe génn ci wuute mooy li gën mooy nañuy bàyyi xel waxu maalikiye yi rahmatullah alayhim maadaama am na koo xam ne mën naa jiite imam bi daa am ngànt bu ko dal ba mënatu la julli taxaw na ut keneen koo xam ne moo koy remplacer ba kera muy wir loolu daal mooy li nga xam ne insha allahu taala ci ngay génne ci wuute yi siinoo waxu xanaabila yi ci li ñu gis mooy li gën a dëgër insha allahu taala